fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa salaam fi al-baab ar-raabi' wal xamsiin ba'da al-mi'atayn wa 'an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa 'anhu anna rasuulallaahi sallallaahu 'alayhi wa sallam qaala atadruuna mal-ghiibah qaaluu allaahu wa rasuuluhu a'lam qaala dikruka axaaka bimaa yakrah qiil afara'ayta in kaana fii axii maa aqul qaal in kaana fiihi maa taquulu faqad ightabtahu wa in lam yakun fiihi maa taquulu faqad bahattahu rawaahu muslim rahimahu llaahu ta'aalaa al imaamu al xaafizu an mu ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon euh, ci chapitre di baabu tahrimil ghiba bunt bi di wax xaraamal bu ñu xaraamal jiw wal amri ak digle buñ digle bi hifz lisaan wattu sa kàddu xadiis bi ñu mujj woon gis ci suñu jotaay bi ñu génn moo doon xadis mille cinq cent vingt-deux mu ne woon wa an Muaaz radiyallahu anhu alhamdulillah annahu qaala qultu ya rasula allah axbirni bi'amalin yudxiluni aljannata wa yubaaciduni min annaar walillahi alhamdu walminna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu waxoon nañ la xadis boobu moo jeexal lu jëmoon ci benn wàllu ni mu tudde bunt bi te mooy bu mujj bi wal amru bi xas bi hifz lisaan digle biñ digli cam si nit ki muy sàmm kàddoom làmmiñam tey nag à partir de fii imaam bi ñu dugg li mu njëkk tudde bunt bi baabu tahrimil xiiba bunt bii di wax ci xaraamal gu ñu xaraamal alxiiba di jëw waaw bunt bi loolu lay indi te moom la fiy leeral mu ne xadis mille cinq cent mooy xadis yi ci tegu laa bëgg a wax xiiba lay wax ba bunt bi di jeex mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi di saydina mawlana abu hurayra alxafidu dawsi radiyallahu taala anhu annahu qaal nee na no anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na waaw atadruuna mal ghiba daa masa nekk lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen atadruna mu ndax xam ngeen mal ghiba lan mooy jëw kon hadis bi mu ngi ñëw di ñu leeralal lan mooy jëw dëgg-dëgg haqiqatul ghiba qaalu ñu ko allahu yàlla kat mi nga xam ne moo kawe te yéegut wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy ñi xam waaw qaala yeneen saa saa ne lii mooy jëw zikruka tudd goy tudd axaaka sa mbokk bi ma yakra ci loo xam ne bëggu ko mooy en son absence mooy ngay tudd sa mbokk foo xamante ne new fa ci loo xam ne bu ko déggoon wala bu ko yëgee du ko neex kii la saxaaba yi nag laaj ko ab laaj ñu ne ko radiyallahu anhu afara ayta waaye yooyu saa saa imaginer la xabaare ñu in kaana fii axi ma aqul waa bu dee ne man li may wax ci sama mbokk moomee nga xam ne newu fi te bu ko déggoon du ko neex waaye li may wax mais mu ngi ci moom du lu ma sos de waaw waa loolu nag qaala yooyu saa saa ne in kaana fiihi ma taqul faqad ibtamta ne loolu laa leen wax bu dee ne li ngay wax ci moom mu ngi ci moom mais kooku danga koo jëw loolu mooy jëw léegi mu des beneen côté ndax ñaari a am moom wax moom ñaar la wax joo xamante ne waxu dëgg la ak wax ju sutante amul ñetteel mooy wax ji danga koy wax mu nekk nii la demee walla rek muy wax joo xamante ne ah mbir mi ay la yéwén demewul noonu waliyasu billah aadana allahu min hada léegi nag mu wax leen comme que wax na leen dëgg dëgg jëw kon yéen li ngeen yaakaar parce que ñoom dañoo yaakaaroon ne kon mooy bu dee li may wax mu ngi ci moom loolu warul a garaw yeneen saa xam ne loolu mooy dëgg dëgg <laughs> waaw léegi nag bu dee li may wax newul ci moom mu ne bu dee in wa in lam yakun fiihi ma taqul faqad bahatta waaw bu dee ne nag nekkul ci moom li nga xam ne moom ngay wax ci moom te newu fi kooku mooy danga koo duural waaw kooku moom danga koo duural danga koo fomanteel ay mbir waaw da nga koo calomnier da nga waxal amul da nga koo naral akbar wal iyaazu billah Allahu akbar mu ne xadis bi rawaahu solo na ko muslim al imaamu abul xusayn muslim ibnul xajjaaj rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy waaye est imaam muslim kese ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibn muhammad indi na ko ci ñeenti bërëb. ci musnadu abi hurayra radiyallahu taala anhu wa arda waaye al imaam abu daawuda as-sijistaani rahimahullah andina ko naka noonu al imaam abu isa at-tirmidhi ak sëriñam al imaam ad-daarimi rahmatullahi ala al jamii al imaam muslim la wax rawaahu muslim ñu xool nu mu ko solo mu ngi ko indi kitaabul birri was-sila wal aadaab baabu tahriimil ghiiba waaw mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutayba wa ibn Hujr rahmatullah alayhim mu jël ko ci ñetti sëriñ mu ne haddathana nettali nañ Yahya ibn Ayyub di Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-abid az-zahid rahimahullahu ta'ala gane àddina 157 génn àddina 234 rahmatullahi alayhi qaala mu ne wa Qutayba ak beneen sëriñam di Qutayba di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil a Tarif ibn Abdillah Saqafi mawlaahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi am na ñu naan bon Qutayba Yahya la tuddoon am ñu naan Ali la Qutayba daal mooy li nga xam ne lañ ko xamee ibn Sa'id rahmatullah alayhi gane àddina cent quarante-huit génn àddina deux cent quarante rahmatullah alayhi wa ibn Hujr sama beneen sëriñ ma imam Muslim di Ali ibn di doomu Hujr la wax mooy Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhadish ibn Mushamrikh al-Baghdadi as-Sa'di al-Hafiz Abul Hasan al-Marwazi rahimahullah gane àddina cent cinquante-quatre génn àddina deux cent quarante-quatre moom ñoom ñii ñëpp nag mu ne xaalu nee nañ haddasanaa Ismaa'il mu ne mu ne ki leen nekk mooy Ismaa'il di Ismaa'il ibn Ja'far ibn Abi Kasiir al-Ansaari az-Zuraqiyu mawlaahum al-Baghdaadiyu al-mu'addibu al-qaari'u madani la woon waaye après Baghdad la ne woon rahimahullah génn at deux cent quatre-vingts rahmatan waasi'a an al-Alaa moo ko jël al-Alaa li hmm, ñu ko gis al-Alaa ibn Abdurrahmaan ibn Yaquub Abu Shibl al-Madaniyu rahimahullah Euh, génn àddina euh, vers année cent trente yi voilà côté yooyule ci la génn àddina rahimahullah an abihi mu jëlu ko ci baayam Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhani al-Madani rahimahullahu ta'ala loolu dajuma ko an abi hurayrata moo ko jële ci sayyidina mawlana abu hurayra al-hafiz dawsi génn àddina li gën a la cinquante-neuf anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala atadruuna mal ghiba qaalu allahu wa rasuluhu a'lam qaala dhikruka axaaka bimaa yakrah qiila afara'ayta in kaana fii axii maa aqul qaala in kaana fiihi maa taqul faqad ightabtahu wa in lam yakun fiihi faqad bahattahu voilà nii la ko al imaamu Abu Daawud al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi daal di indi alhamdulillah kii kon taxrij baa ko ginnaaw lii ana ban lëkkaale la mag suñu wël duñu lëkkaale bi daa leer nañ waaw wujuhal qamari laa wax <laughs> leeru weer wi badru yadin waaw weer wu mat sëkk mooy ne bunt bi limaam ñu ngi ko doon wax léegi ni mu ko jëkk tudde moom la mujjee xadiis yooyu la mujjee mooy yi ñu nekk mooy baabu tahrimil ghiba buntu bi nga xam ne day wax xaraamalu ghiba jëw léegi nag baax na mbir surtout loo xam ne dafa mën na am lënt lënt ñu ko nit ñi déggee nga définir ko nga leeral ko bala nga cee wax bala nga indi àtte bi loolee nga leeral dëgg-dëgg xaqiqatul ghibati waaw mooy lan léegi nag mu tàmbalee loolu ak taarif xamal mbir mi mooy lan waaw ndax al hukmu far'un an tasawwurihi la boroom xam-xam yi di wax atte pàcc la ci nga xam yow la nga bëgg a xam la nga bëgg a àtte mooy lan loolu pàcc la bu mag ci àtte ba ngay joxe mais fi mu ne bu dee da ngaa réere li nga bëgg a àtte moom jox àtte sëñ bi da ngay sonal sa bopp rek sonal nit ñi lay déglu ba pare tuur leen la dem dem toog waaw xamal li ngay wax mooy lan ba pare sujet bi nga nar a aborder ak li nga xam ne moom nga nar a joxe ban àtte la am xam ko ba pare waaye <laughs> yow nan lañ lay wax don de sang waa don de moom dagan na ci diineem déet mooy may deret yow xamoo luy may deret nga naan waaw deret waaw deret ni ko mën a mayee doomu aadama bi yow nga xam ne foo dagg bu deret jay sotteeku loolu nan laa ko mën a jële may ko keneen parce waa ji xamul affaire u médecine ñi muy demee di yooyu yëpp xamu ko affaire boobu jaaxal ko loolu nan la demee kooku wala muy lu muy njëkk a dégg ñu ne ko insémination artificielle mooy loolu dagan na ci diineen dagaru waa ji xamul lan mooy insémination artificielle nan la mën a waxee ni lii dagan na am walla dara newu ci wala lu ñu la wala nangam wala daa xaram loolu manu ko ah xanaa mu dëgëru fit dëgg dëgg dëgg dëgg moom wa an taqulu ala allahi ma la xanaa mu dugg ci buntu boobu moom buntu njoom bu téef bu rëy boobee bàkkaar bu rëy boobee di waxal yàlla loo xamul <laughs> kon loolu liñ ci bëgg a wax mooy ngir bala nga ci wax bala nga ci yiy yàbbi danga koo war a moo tax al imam tàmbalee fii nag xadis boo xam ne ashari'u yonent bi alayhi salaam ci boppam mooy leeral ana lan ñoo koy ci loo xam ne moom yeneen saa moo jël propre initiative mooy moo tàmbalil boppam laaj saxaabaam yi radiyallahu anhum laaj boo xam ne ci lay jaare leeralal leen lan ñuy jëw Seydina Abu Hurayra mu ne yeneen saa salaam dana ne atadruuna mal ghiba nañu déglu bu baax al hukmu far'un an tasawwurihi waaw bala àtte dara dangaa war a xam la ngay atte la nga bëgg a jox atte mooy lam rasulu rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam moom ñu koy wax nag mu ne leen kon atadduuna mooy tëj na bu jàngale mu am solo tàmbalee di jàngale par des questions waaw di jàngale par des questions bokk na ci njariñ yi mooy day intibah lay def yunabbihu la at-talib day tax ki ngay jàngal gina attirer attention parce que boo laajtee ñëw taxaw ci classe bi mais connaissez-vous la Moldavie professeur de géographie au mu ñëw bindal leen way ba Moldavie se situe à Europe nangam ak nangam benn ci côté Europe am na réew yi ko wër mu tàmbale démarrage du cours ginnaaw bi mu nuyoo kii voilà accueil des des élèves mu ne euh, avant de commencer j'avais une question ñëpp naan teg gis nga loolu même ñi nga xam ne ñi nga doon waxtaan di kii euh, mais s'il vous une question ñëpp naan teg alors que bu ñëwoon rek commencé kii am na ñenn ñuy waxtaan seen biir mën nañoo bañ a arrêté waaw day war a ginnaaw di bind ñoom ñuy continuer di waxtaan mais bu ñëwee ne dama amoon benn laaj ñëpp di ko déglu mu ne xam ngeen la Moldavie xam ngeen ko bu ko defee bu boobaa ku nekk yaa ngi fekk xool man laay tontoo Moldavie ñenn ñi ñu koy dóor a dégg amaana. ñeneen yi mas nañ ko dégg mais mënuñu koo situer fan la eh, eh, ñenn ñi am nañu koy xam amaana loolu lépp day mën a nekk bu ko defee mooy ñoom ñépp dugal nga leen ci li biir li nga bëgg a jàngale <laughs> rawatina loo xamante ne ni eh, sauf que non saxaaba yi comme ni ñu ko fi gise woon gisu nañu fi ay xadiis hadis sayna Abu Bakra mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu hadis boo xam ne moom lay mujjee fii hadis na Abu Bakra bi moom lay mujjee ci bunt bi ñu nekk euh, te non hadis bu sayna Abu Hurayra la mais sayna Abu Bakra daa solo bu mel noonu voilà afwan daa solo même xew-xew boobu mooy keroog bi sallallahu alayhi wasallam ubbee Makka bim naan inna dima'akum wa amwaalakum wa a'raadakum xaraamun ka xurmati yawmikum haadha fi baladikum haadha xadis boobu xam nga Abu Bakr bokk na ci ñi ko solo Seydina Ibn Abbas bokk na ci Seydina Abu Hurayra bokk na ci radiyallahu anhu ak ñeneen xadis boobu noonu gisoon nañ ne yeneen saa salaam dafa laajte ñi bii bés ban bés la. Hmm? mooy mooy bésu kii moom du fatu Makka mooy bésu kii ñu tuddu bi mu doon aj ni bii bés ban bés la ah saxaaba yi noppi ne allahu wa rasuluhu alam yàlla ak ndawam bi ñoo xam yow mu ngi mel ni tey ñu naan bis bii nii mardi bii ma nekk <laughs> ban bés la ban bu dee man ma gaaw tëb way yow mardi trente septembre deux mille vingt cinq nangam ak nangam way <laughs> ñoom ñu ne yàlla ak yeneen bi saa saa moo xam bii dëkk ban dëkk la nee na yeneen yonent saa saa noppi bañ yaakaar ne est-ce que du ko du ko jaawale tudde ko beneen bés mu ne alaysa yawmun nahr est-ce que du bés bi nga xam ne moom lañuy ñuy loj giléem yi muy bésu tabaski la ko wolof di wax yawmul hajjil akbar ñu ne ko bala ya rasulallah ah kay yow ndawal yàlla saa sala li mu laaj yëpp keroog noon la am yoo xam ne dane mal muflis gisoon nañ fi xadis boobu ñu ne ko al muflisu fii naa ki nga xam ne moo perte ci ñun après joxe ñoom li ñu ko jàppe nga gis ne fii dañuy tontuwuñ fii ñuy tontu loolu am ci borom xam-xam yi ñu naan loolu ay jamono la loo xam ne bu leen yoneen saa salaam laajoon dañ doon tontu wax li ñoo xam ne ñoom lañ jàpp ni lii la waaye ginnaaw bi ah ñu bàyyee lépp nag delloo xam-xam ci yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam ba looloo tax di gis ne xadiis boobu ci eh, jeexitalu dundam la xajjatul wadaa wala xijjatul wadaa hmm? boo wax baax na <laughs> ah xajjatul wadaa wala xajjatul wadaa ah wala widaa yëpp am <laughs> waaw xajjatul wadaa nga xam ne foofee la waxe loolu am lañ ci des bu génnaa dina ñu ne yàlla ak yonentaama xam fii nag bi ne naajee waaye yéen atadruna ma mal ghiba xam ngeen lan mooy jëw ñu ne ko allahu wa rasuluhu aalam waaw waaw ngeen xamul daal delloo leen xam-xam ci yàlla ak ndawam bi alayhi salaatu wa salaam mu ne yàlla ak taala ak ndawam leen leeral nag wax ñu nag waxaale ñu lan mooy jëw dëgg-dëgg xaqiqatul ghiba mu ne mooy zikru ko tudd gi ngay tudd axaaka sa mbokk bi maa yakrah lu muy bañ góor a jigéen ci yam nag amul noo góor ñu la wax kon jigéen ñi ñun gaawul ah waxul zikru ki axaaki bi maa takrah waxul loolu kon nag góor ñu la déedéet ar rijaalu an-nisaa'u shaqaa'iqu rijaali fil hukmi lees lay wax mooy ne góor ñi jigéen ñooy sëru góor ñi ci wàllu àtte fekk acte boo xam ne day ñëw di leeral ne lii pour góor ñi kese la wala jigéen ñi pour ñoom kese la wala ñoom bokkuñu ci budul lool acte yépp ñoo ko bokk loolu mooy cosaan bi kon nag yeneen saa xamal nañu may léegi nag saxaaba yi radiyallahu bi mu waxee li ñoom ñu laaj li jara laaj mooy boo amee ay questionnement sëriñ bi am lu mu wax jàngalekat bi am lu mu wax loo xam ne am na lënt lënt ci yéen aayul ngeen laaj ko ngir mu gën leen a leeral walla bu dee am na nu ngeen jàpp woon moom li mu wax bul bàyyi noonu ñibbi après nag jàpp loolu di ko doxe jàpp ne am nga yaa ngi ci lu ci lu leer alors que ne woo ci lu leer parce xam nga bu yore saaba yi radiyallahu anhum buñ noppi woon yore saa saa bi mu ne tudd sa mbokk xam nga waxul fii nii à son absence mais ñoom ñëpp xam nañ ne loolu la ci jublu moo tax bim ne al-ghiba ci la dugalaale loolu parce que al-ghiba ci raaba la jóge euh, mooy ci bokk moo moo raaba moo rayba am nañu lu ñu lu ñu niroo mooy xam nga mooy rayba mooy absence mais xiiba mooy jëw mooy ki ngay jëw fa nga koy jëwe new fa fa ngay waxe ci moom la ngay waxe ci moom ne ku faa yaa ngi dégg loolu mooy li nga xamante ne mooy lëkkaale bi ñu am ñoom ñaar waaw lëkkaale bi nga xam ne ñaar yooyu moom lañu am seen biir mooy di tudd koo xamante ne yaa ngi tudd ci moom mbir euh, mais nag new fi ah. waaw newu fi de ñëw fi waaw loolu moom ñëw fi waaw léegi ci loo xam ne bu ko yëgoon du ko neex bu ko écho yi bu jotee écho yi que ne ma yaa ngi doon wax ci moom lii ah du kontaan de waaw. léegi loolu li ñu doon wax sànq mooy nit ki bu jàppoon ne bon waaw sëriñ bi da wax na lii léegi man jàpp mais xam naa ne bon loolu xam naa ko c'est bon après nga dem noppi quoi <laughs> léegi naan yow foo nekk di wax ci nit bu ñu waxee ñu ne yow xanaa déggoo lu saa sa wax nee na mooy ngay tudd sa mbokk foo xam ne ci loo xam ne du ko neex nga ne waaw loolu mooy euh, ma koy waxal lu amul voilà man loolu laa ko jàppee. te loolu la léegi ñëw di commenter wax yeneen saxaaba ci loo xam ne yaa ngi juum voilà yaa ngi juum moo tax saxaaba yi laaj ko nag li jara ne ko waa afara ayta in kaana fii axi ma aqul parce que li mu wax dafa dugal lépp quoi dikru ko tudd rek sa mbokk mooy kon bu boobaa ñoom ñu mën cee dégg mais boo ko tuddee ci loo xam ne lu rafet la wala loo xam ne parce que lu rafet. du ko naqari kon loolu bokkul mais li ñuy bañ mooy loo xamante ne du ko neex du lu rafet wala bokk loo xam ne même nu ko yàlla bind la walla loo xam ne secret la loo xam ne bu ko yëgéen ne am nga foo ko wax du ko neex sauf que nag bu boobaa ñaari problème mooy am ci ñoom mooy soit li may wax dafa nekk ci moom wala li may wax newul ci moom ñoom nag ñu am benn questionnement waaye yeneen saa sax mais bu dee li may wax wax ci sama mbokk ma fa newul mais loolu mu ngi ci moom nag mu ne leen loolu dëgg-dëgg nag mooy mooy jëw bi may wax waaw ah, kay bu dee nag newul ci moom boobu nag génn nga cadre boobu dugg ci beneen cadre mooy cadre naralaate sosalaate faqad iftarayta alay waaw kadabta waftarayta alay nar nga waral ko waaw mooy wax nga buhtaan waaw qulta alayhi al buhtaan wa huwa kadibun azim waaw waaw waaw kay ak nar la gu gu gu rëy kon nag lii mooy jëw jeex na kon ñeme naa ko yeeg gaa yi naan non man lii may wax nii ragal mu ko bu fi newoon ak ma wax ko ñu ne la yow yow xanaa déglu définition yi yow yaa ngi yow xanaa déglu yeneen saa saa wax mooy tudd sa mbokk fu mu newul ci loo xamante ne nii bu ko yëgee bu ko déggee du ko neex yow nga ñeme koo wax ak nga ñàkk koo ñeme wax c'est du pareil au même ñoo yem waaw moo tax caaxaankat yu bari foofu la leen iblis di jaarale quoi non man waaye yow. ayka ah yaa ngi jëw sa mbokk mi kat non jëw ma ko man bu fi taxawoon sax ma wax ko tey wax naa ko yàgg naa ko wax ci kanamam ñu a la mais yow xanaa xamoo li ngay wax mais jëw ma ko parce que même ba nga koy wax ci kanamam neexu rawati na nga ñëw di ko wax foo xamante ne nekku loolu dëgg-dëgg mooy xaqiqatul ghiba mooy dëgg-dëgg jëw waaw yow jëw nga sa mbokk kon xadiis bi loolu la wan kon fii mu ne amul kenn ci ñun koo xamante ne war naa réere léegi nag lan mooy jëw léegi nag amatuñu ay yaakaar naa ne jëpp noonu leer na al imaam al nawawi rahimahullah ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj mu ne bahatahu bii mooy qulta fiihi al buhtaan alhamdulillah wax nga ci moom ak duur wa huwa baatil mooy ak neen waaw mu ne kanta al fi ghaibatihi bima gis nga mooy tudd sa mbokk ci loo xam ne new fa ci loo xam ne da koy bañ bu ko déggee du ko neex kon nag loolu wax lii mooy li nga xamante ne mooy mbir léegi